moo ñëw nag ci masala boo xam ne nag masala mooy gis nañ ni yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane shaghaluuna an salaati mala allahu quluubahum wa qubuurahum naara buur yàlla moom aleyhi salaatu wassalaam mu ne shaghaluuna mu ne yéeféer yi de préoccupé wu nañu tax nañu ba julliwuñu li nga xam ne mooy salaatul wusta di salaatul asr eh, léegi nag léegi eh, laaj bi mooy eh, masala ma ma la waxoon nga naan loolu jaratu ko kon moom laa la waxoon ne <laughs> masala ban mooy salaatul asr eh, lan mooy de noonu lan mooy salaatul wusta ndax aaya bi te gisoon nañ ko bii weesu dane xaafizu ala salawaati wassalaati alwusta wa quumu lillahi qaanitiin suñu boroom subhaanahu wa taala dane xaafizu ah dee leen wottu dee leen wattu bu baax di dëkke di def di moy nekk ci sax ci almudaawama ala fi'liha yan lan lañuy sax di ko def te di ko wattu mu ne ala salawaat ci julli yi wasalaatil wusta rawatina li nga xam ne mooy julli ju diggu doomu ji wa quumu te na ngeen jóg taxaw lillaahi ñiil nguur yàlla na ngeen cellantu walla ngeen nekk yoo xam da ngeen di xaashiina ngeen damm seen bopp daldi toroxlu ngir seen borom ah, léegi loolu xam nga bi ñuy gis loolu euh, bi ñuy gis xadiisu bi ñuy gis euh, nettali euh, gazwa bi xanda gisoon nañu xadiis Seydina Ali yeeg ak riwaaye Seydina Jaabir yeeg yooyu yépp nekk ci sax yi am ci yenn yi sa yonent bi alei saatu dañ ñoo préoccupé ci julli li nga xam ne mooy julli euh, al wusta salaatul asr léegi ma ne la woon waa léegi est-ce que am na masala mu rëy mu ñuy gis mooy ne salaatul asr moom salaatul wusta ndax mooy waaw xaafizu ala salawaati wa salaatil wusta voilà wasa ala salawaati mooy loolu mooy ngeen mooy jàpp ci as salawaat mooy juróomi julli yi nga xam ne faradaha allahu ala al ibaadi fi kulli fi layli wa fi al yawmi wal layla mooy ngeen mooy te jàpp te wo mot wattu julli yi nga xamante ne ala salawaati ci li nga xamante ne mooy julli wasalaatil wusta rawatina julli ji nga xam ne moo ci gën moo ci gën diggu doomu te mooy moo leen gën ci julli yooyu yépp wa quumu te na ngeen jóg taxaw lillaahi la boor yàlla qaanitiina ngeen cellantu te ngeen toroxlu ngir moom léegi nag boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim dañoo wuute ci loolu ana ban mooy salaatul wusta ci julli xam nga aywa <laughs> ah, ah léegi bu ñu gisee gis nga bu ñu gisee masala mi ci ngay xame ne xam nga lii da nga naan affaire yi non lii lii si lii leer na quoi non non non arrêtez hey non ça c'est leer na ah yonanti ma lay sàr sàr salaatul asr salaatul wusta waaw kon léegi où est problème lan moo tax euh, lan moo tax wuute bi am ma ne la mbiri leerewul comme ni nga ko foogee am ah. ma ne la buñ duggee nag ci ci ci ci ala mi dëgg-dëgg ak wuute yi dinga gin a gis lan moo tax loolu xoolal xoolal xoolal léegi nañ ñëw ci masala bi ana ban ci juróomi julli yi mooy salaatul wusta wala est salaatul wusta sax ci juróomi julli yi la ban la ci wala léegi laaj mooy tasawurul masala mooy nit ki bala ngaa wax ci dara nga xam ko de quoi s'agit-il ndax boo xamul loolu jarul ngay continuer kon nag léegi wax ji mooy ana lan mooy salaatul wusta salaatul wusta kon nga ma mais jarul nga yàgg ma ne loolu laa wax sànq xadiis Seydina Ali bi moo tax wax bi na ci sa imaamul mu ne moom dégg na yonent bi alayhi salaatu salaam yawmal eh, yawmal xandaqi mu naan mala allahu alayhim buyuutahum wa quburahum naara kamaa shaghaluuna ani salaati al-wusta hatta shams te imaam muslim soloo ko jëmee ci beneen beneen càll boo xam ne mu ngi jaar ci seydina ibni abbas radiyallahu taala anil jamii mu wax tamit ne salaatul wustaatu du ko salaatul asri léegi léegi nag bu ma kaay nag kon nag ñu ñëw nag ci masala mi mooy kon ana mooy salaatul wusta julli yooyu nga xam ne moo gën a dëggu doomu mooy bi gën mooy al aadal mooy bi gën ci te suñu boroom ne rawatina boobu mooy jàpp leen mooy ci julli yépp rawatina nag as salaatul wusta loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wuute wute bu bu bu tara tara tar gis nga masala bii lan mooy salaatul wusta xam nga ñaata wax a ci am vingt vingt wax yoo xam ne bu ci nekk danaan lii mooy salaatul wusta bu wuteeg bi ci des ya subhaanallah yaa ngi commencé am benn kon benn aperçu ci li ma la waxoon ne mbir yombewul ni ñu ko foole woon boo ko fooge woon noonu naan xadiis bi xadiis bi la maxaala fii mu ngi ci saxiixayn wax naa la sànq bu seydina ali bi ak seydina abul abbaas ibn abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma léegi nag lañ ñëw nag li tax nag bu wax naa la buñ duggee ci biir di nga gën a gas lan moo tax affaire yi wuute yi yépp am kon wax moo ci am vingt wax moo am ana ban mooy salaatul wusta vingt wax wax bu njëkk bi kon ci vingt yi wax bu njëkk bi mooy këne salaatul wusta mooy jullit fajar hein hafizu ala salawaati wa salaatil wusta salaatul wusta mooy julli fajar waaw loolu mooy wax bu njëkk bi ku wax loolu moom la ci saxaaba yi radiyallahu anhum ku mel ni seydina abu umaama albahili seydina anas seydina jaabir ibn abdillah radiyallahu taala anil jamii ñoom yi ñépp wax nañ loolu te moom la ci taabiin yi abul aliya Ubayd ibn Umayr moom la wax na ko noon Ataa ak ñoom Ikrima ak ñoom Mujaahid ak ñu mel ni ñoom wax yi imaam Ibn Abi Xaatim daal dina koy solo toxale ko ci ñoom te tamit benn wax la buñ jëlee tamit ci ñaari ndax imaam Ibn Umar dañu jële ci moom ñaari wax bii nii benn la ci yoolu këne li nga xamante ne mooy salaatul wusta mooy salaatul fajri mooy julli fajar salaatu suba mooy farata bee tax may wax voilà ah naka noonu imaam ibn Abbaas it jële nañ wax bii ci moom imaam Maalik daal dina koy tudd mais balaghan loo xam ne dane balaghani an aliyin loo xam ne da koo ci Seydina Ali ibn Abi mais balaaxan amul càllale kene fajar mooy salaatul wusta waaye dinañ gis ne li wér ci Seydina Ali gina dëgër ci moom mooy du wax jooju noonu kene mooy salaatul subhi du li gina dëgër ci waxam yi eh loolu mooy ci taabi'i yéeg yooyu waaye lii mooy madhabu moom mooy waxu ki nga xam ne mooy imaamu Maalik ibn Anas te imaam ash-Shafi'i ci al umm lii la yaxal ne salaatul wusta mooy salaatu subhi mooy fajar mooy julli suba bon léegi xam nga vingt wax la mooy bu ci nekk nag buñ ko waxee dañuy indaale seen dal yi ci saa si ndax buñ naree tudd wax yi ba pare ñëwaat naan dalilu kële un bi mooy kii loolu te mu léegi kon loolu ci taa ci saxaaba yi ñoom Seydina Abu Umaama Seydina Jaabir Anas ibn Malik bu ñu jëlee wax ñu jëlee ci Seydina Abdullah ibn Umar ak Abdullah ibn Abbas imaam Malik kii ko balaaxat ci Seydina Ali même bu dee ne dinañ gis ni loolu mooy li wér dëgg-dëgg ci Seydina Ali ibn Abi Taalib ak waxu imaam Maalik ak li imaam Ash-Shafi'i wax ci al umm di téereem boobu ñoom loolu lañ wax këni mooy suba julli suba mooy salaatul wusta léegi ñu ne leen waa léegi yéen fan ngeen teg seen wax ji ñu ne xadiisu Seydina Ibn Jarir at-Tabari mu ne ci càllaleen mu ne bum jële seydina Abu Raja al-Utaridi Abu Raja al-Utaridi boroom xam yu mag yooyu bokkoon ci taalibe ñoom seydina Xudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu wa ardaahu mu ne Abu Raja al-Utaridi mu rahmatullah alayhi mu ne damaa julli ci ginnaaw Seydina Abdullah ibn Abbas suba mu def xunut xunut moom la waxoon nañ ko mooy ñaan ñaan taxaw ñaan ci boo jullee ba pare mooy boo jullee ba nga xam ne soit nga def ko laata ngay rukon wala boo rukonee ba pare yooyu waxoon nañ ko masalatul xunut nee na mu yëkkati loxo yi daal di ñaan def xunut boobu ginnaaw gi mu ne moom mu ne seydna abdullah ibn abbas ne hadihi salaatu alwusta allati umirna an naquuma fiha salaatul wusta bi nga xam ne moom lañ ñu digal ñu daldi ciy taxaw di def xunuut di ñaan di def ñaan boobu ndax suñu waroom dane wa quumu lillaahi qaanitiin cellantu toroxlu ci moom it da koy tekki waaye taxaw mooy ñaan bi ngay def di ñaan di delloo ci sa boroom ak yooyu loolu leen da koy tekki mu ne lii mooy julli wusta bi nga xam ne moom lañu suñu boroom digal bi mu ne wa quumu lillaahi qaanitiin ñu ne ñun suñu benn teg tarangook ñu ne am nañ beneen ba léegi buy wane ne salaatul wusta mooy salaatu subhi mooy xadiis bi ñu jële ci seydina abdullah ibn umar ba léegi imaam ibn jarir at-tabari daal di koy solo raxmatullah aley ci yoonu abul aliya mu ne moom julli na ci ginnaaw ki nga xam ne mooy abdullah ibn qays fa nga xam ne mooy jamono Seydina Omar Basra di Basora fële ca Iraq nee na bi ma jullee ba pare ñu julli suba lañ julli ba pare léegi ma laaj ko Abdullah ibn Qays moom foog naa nit ñi xam nañ ko léegi Abdullah ibn Qays def nañ tarjama loolu moom jàpp naa ne nit du ko laaj tewaat moo tax ni may def dama lay bàyyi léegi yow nga ngir xool ndax sa sa saxaa saxaaba yi ñuy defaale ndax yaa ngi leen di jàpp léegi kan mooy Abdallah ibn Qays lool dama lay bàyyi nga xool mooy kan léegi mu ne radiyallahu anhu mu ne léegi ma ne ma ñëw man Abul Aliya ma laajte ne leen eh, eh, eh, mooy mbooloo mi saxaaba yi fa newoon ak ñooñu mbooloo mi newoon Basra foofu jamonoy Seydina Omar man leen mais salaatul wusta mooy ban julli nee na Abdallah Qays radiyallahu anhu ne ma mooy julli bii nii mooy julli suba gi ñu léegi loolu ñu ne suñu beneen tegtal a léegi beneen loolu rek ngeen am déedéet ñu ne ba léegi ndax ci julli bii muy salaatu subhi moom lañ faral di def li nga xam ne mooy xunut te suñu boroom dane wa quumu lillaahi qaanitiin en plus julli jii nii ah, mooy loolu lii mooy dalil yi yi ñu am dalil yi ñu am ci wàllu texte ak yi nga xam ne dañu gis ne texte bi dane wa quumu lillaahi qaanitiin ñu ne ban julli lañuy def xunut du bari ci farata yi ndax gisoon nañ ne qunut réellement du ci fajar rek lañ koy def mais yeneen ci maanaam saabsaab ci la ëppoon lu mu ko doon def. ba moo tax sax ñenn ñi jàpp ne loolu dañ ko war a def tous les tout le temps tout le temps que julli ju koo xam ne da koo fàtte ko ngay def salaat gi sujudu sahwi comme ni mu newee madhabu shafi'i rahmatullah alayhi voilà kon ñoom ñu ne loolu kon day wane ne loolu mooy julli bii te dañ ciy def xunuut te loolu la suñu boroom ne wa quumu lillaahi qaanitiin léegi nag ñu ne ci wàllum xel ak ci wàllum seetlu ba léegi suñuy dalil yuy wane ne fajar suba jullit suba mooy salaatul xawf ñu ne boo seetloo mooy julli bi nga xam ne moom ak timis kenn du leen wàññi mooy julli la boo xam ne même boo boo boo tukkee masaafatul qasr yi nga am ko sax mooy distance bi nga xam ne danga ci war a wàññi sa julli même loolu noonu doo wàññi julli bi lu tax ndax am solo gëm am solo moom salaatul wusta gii di li nga xam ne mooy suba ba pare ñu ne am nañ beneen luy ba léegi ci wàllu seetlu loo xam ne mën nañu jàppale ba léegi ne salaatul wusta mooy julli suba ñu ne leen marhaban yéen lañuy déglu ñu ne boo seetloo julli fajar dafa nekk julli joo xam ne moom dafa diggu doomu ci benn wàll mooy dafa nekk entre ñaari julli yoo xam ne dañ leen di wax ci kaw muy timis ak gée ak ñaari julli yoo xam ne dañ leen di wax ci suuf muy tisbaar ak tàkkusaan moom mu nekk seen diggante loolu ci seetlu rek da ngay gis ni kon salaatu subaxi hiya salaatul wusta ah loolu lañ wax kon wax bu njëkk baa ngoog seeni dal yi la ngoog beneen wax bi mooy dañuy wax wax yi ak seeni dalil léegi après ñu nootal ban moo gën a dëgër incha allah kon benn wax bu njëkk baa ngoog waxu imaam Maalik imaam Shaafi'i ak ñi nga xamante ne mooy ci saxaaba yi ñu la tuddal ak taabi'in rahmatul radiyallahu ta'ala anil jami' deuxième wax bi ñu ne salaatul wusta mooy julli tisbaar toppal fiil bi de premier wax mooy fajar bu jour bi xare bu fajar gi xaree moom ngay njëkk julli am nañu ne boobu la waaye bi ci tegu salaatu zuhri am nañu ne boobu la waa kan moo wax wax jooju loolu moom la seydina Zayd ibn Thabit aalimul quraan daldi wax radiyallahu anhu ah comme ni nga xam ne noonu la ko imaam Abu Dawud as-Sijistani rahmatullah alayhi daal di solo ci sunanam moom Seydina Zayd ibn Thabit mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da doon julli li nga xam ne mooy tisbaar ci njolloor mooy ci tàngoor yu fekk mu tàng mu ne te amul benn julli boo xamante ne nii moo gën a tar ci saxaabaay yonent mi alayhi salaatu salaam que julli tisbaar ndax heure dallu la nit ñi jóge seen tool yi ñoo xam nañ ci dara heure ay ay midi deux nit ñi di sieste ñii di gaaw di wutu liñ lekk ngir dallu ndax liggéey biñ liggéey ci suba gi di waajal tamit ngoon gi mu ne moom amul benn julli boo xam ne moo gënoon a tar ci saxaabaay yonent mi alayhi salaatu wassalaam ko julli fekk julli zuhru ci mbooloo tisbaar mu ne fa nazalat mu daal di wàcc xaafidu ala salawaat wa salaatil wusta wa quumu lillaahi qaanitiin muy dee wattu julli yépp di ko préserver di ko di ci sax wasalaatil wusta rawatina julli ji dugg doomu ji ñoom mooy waxu la ne aaya bi ci lii moo tax mu wàcc non déedéet voilà mooy ne boo gisee tegtal bii nii lii gina euh, xam nga ci biti loolu lay niru mais waxu la ne looloo tax mu wàcc dane rek fa nazalat léegi mu wàcc est ce que loolu day tekki ne mooy moom lay lay wane ne kon julli boobu la est-ce que tamit dane ci julli boobu la wàcc wax ji yenu yenu na loolu yenu na leneen ah jële nañ tamit ci Seydina Abu Sa'id ak Sayyidatu Aïsha mais lii wérul ci Sayyidatu Aïsha wax ji këne salaatu zuhri bi mooy salaatu li nga xamante ne nii mooy salaatul wusta comme ni ko imaam ibn mundir solowee ci ñoom ñaar imaam maalik raxmatullah alayhi ci al ci muwatta daal dinay jële ci seydina zayd ibn thabit wax nañ la moo wax wax ji moom mu daal di dogu këne salaatul wusta mooy salaatul zuhri mooy tisbaar riwaayal nag buñ jële ci imaam abu xanifa an-Nu'man ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum kon Seydina Zayd ibn Thabit mooy ki gën siiw te moom dëgër na wér na këcce ci moom la moom moom dane mooy tisbaar moo tax imaam Abu Dawud waaye at-Tayaalisi biñ la waxoon rahmatullah alayhi boroom musnad moom dane dafa jële ci yoonu ku ñuy wax Zuhra ibn Ma'bad mu ne dañoo mas nekk ci Seydina Zayd Thabit ah <clears throat> ñu daldi yónnee ci ki nga xam ne mooy Usaama ñu daldi koy laaj ne ko salaatul wusta mooy ban mu ne mooy al kon boo gisee wax ji fi mu ko gin a teg mooy dafa nekk julli boo xam ne bu jafe la ci saxaaba yi radiyallahu bi gënoon a tar ci ñu koy fekke di ko respecté noonu kon mooy salaatul wusta loolu mooy ñaareelu wax bi kon mooy salaatu zuhri ñetteelu wax bi ba léegi lan mooy salaatul wusta ban julli la ñetteel bi ne mooy julli bi ci tegu am nañ waaleykum assalaam rahmatullah am nañ tis am nañ suba am nañ tisbaar kon ñetteelu wax bi ñoom ñu ne mooy tàkkusaan salaatul wusta hiya salaatul asr bii nag moom la seydina ali ibn abi taalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu waaw ndax lan lii moo wér ci moom comme ni imaam at-Tirmidhi Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawratan at-Tirmidhi rahmatullah ak imaam an-Nasa'i dañoo solo jële ci yoonu Zirr ibn Hubaysh rahmatullah alayhi mu ne dañoo wax Abida di Abida as-Salmani newoon taalibe bu mag ci Seydina ali ibn abi taalib asadullah alxaalib radiyallahu taala anhum wa ardaahum nee na ñu ne ko ñu ne abida mooy taalibe yi ñoo délégué kenn ci ñoom seen mbokk taalibe ne ko mais doo doo laajal sëriñ bi seydna ali radiyallahu anhu doo ko laajal lan mooy salaatul wusta Seydina Ali ne xoolal moo tax waxu imaam Maalik bi mu jëlee ci moom balaaxan mooy wax la joo xam ne wéroon na ne lu wax la mais finalement mooy dafa changer position loolu moo tax ma ne loolu wérul liy wér dëgg-dëgg ci Seydina Ali mooy bii ndax nit nit loolu lu am solo la mooy nit ci masala wala ci lu mën di doon. bu ci amee position wax ci benn avis ne lii mooy position wam mais dem ba ci biir génnaat ci loolu changer position mënuñu ko di ko askaneel la mu waxoon daaw géej te mu génn ci léegi mënuñu tout le temps rek ñu ne non moom lële la wax déedéet moom changé ne avis nekkatul mazhabam kon mënatuñ ko ko askaneel. Seydina Ali ibn Abi Taalib nag bi taalibe yi ne Seydina Abida as-Salmani radiyallahu taala anil jami' ñu ne ko waa dama doon ñu laajal sëriñ bi ndax dañu xamoon tamit jege gi mu ko jege woon ak loolu ak tamit da gis sëriñ yi noonu la mooy day am hayba gi ñuy dégager du tout le temps rek ku neex ñëw le léeg du yi duñ leen ñeme noonu duñ ñeme yenn même laaj kese dañuy dañuy dañuy hésiter waaye du dañ ko ragal waaye hayba gi la léegi mu ne ko kon laajal Seydina Ali laajal ñu sëriñ bi waaye salaatul wusta mooy ban Seydina Ali ne déglul kunna nura anna subha hatta sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu yawm al-ahzab shaghaluna 'an as-salati al-wusta salati al-'asr <laughs> eh, Seydina Ali ne bi ko Abida ñëwee laaj ne ko ah lan mooy salaatul wusta ban julli la mu ne ñun de dañoo jàppoon foogoon ne julli fajar la xam nga mu mel lii lii nii la sayd la Seydina Malik ibn Anas boroom ngir bi daal di soloo ci moom balaaxan mu ne ñun de dañoo gisoon ne dañoo jàppoon mooy ñun ñoom saxaaba yi ak moom ak ñu bari en tout cas ci ñoom këneem salaatu subha la mooy fajar mooy salaatul wusta nee na lañ jàppoon ba ni ñuy dégg bi alayhi salaatu wassalaam keroog bésu Ahzab ma dégg ko samay nopp kenn ma ma dégg ko moom alayhi salaatu wassalaam naan yéeféer yi shaghaluuna préoccupé nañ ñu an salaatil wusta ci julli ñu dégg doomu ji julli ji nga xam ne mooy gën gisuñu boroom naan xaafiru ala salawaati wa salaati al-wusta wa qumu ma dégg ba ñun loolu lañ ma sa jàpp que ni julli fajar la suba la ba li may dégg man Seydina Ali radiyallahu anhu sa samay nopp yonent bi alayhi laa dégg mu naan yéeféer yi de préoccupé nañ ñu ci julli ju diggu doomu ji julli ji nga xam ne mooy ji gën di salaatul asri di julli li nga xam ne mooy tàkkusaan léegi kon mooy tontu na ko gis nga saxaaba yi radiyallahu anhum doon tontu yaa subhaanallah ñoom xadiis la ñuy tontu ah. ay jaayum xel neex mu xel non boroom xam-xam nii la boroom xam-xam nii la mbir yi du ay jaayi xel ak waaye ak rëy ci yiw ak déedéet yow booy toon booy tontu tontul manoo fee wax lu gën waxu yonent bi alayhi salaam da ngay fontoo nit ñépp da ngay sonal sa bopp. ay comme le diw l'avait dit le wàllu yu diw l'avait dit te yow yeneen ci wax ci leer nga xam ko lu la teree wax lool la teree wax lool waxal lool mu jeex mu jeex te mooy fereeri ñépp yow boo waxee am na ñoo xam ne d'accord ñoo ak sa sëriñ boobu nga ngay tudd lan moo la teree yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi lool la radiyallahu anhum te taabi'i yi tam loolu lañu royoon ci ñoom boroom xam-xam yi ba léegi moo tax masala bu ñëwee lan lañu lay wax lan lañ lay wax lan lañ lay wax sàngara dafa dagan naam daganul lan lañ lay wax dafa xaraam lu tax innamal xamru wal maysiru ay aaya lañ lay indi la ki xadiis ay aaya ki xadiis lañ lay tontu après nag daakantewul boo indee nga ne leen ci wàllum xel moo tax al adilla dafa am yoo xam ne nafsan wa aqlan nga indi ci wàllu texte mooy jiitu alxuraan ak sunna yeneen ci alayhi salaam après nga indi ci wàllum xel luy wane ne sàngara baaxul bi mooy loolu lañuy tontoo nan la ñuy jullee yow bu fi nekk naan man sama sëriñ nii lay jullee déedéet déedéet gis naa sama sëriñ di jullee ne loolu kenn laa juróom moo tax abu barzatin al as abu barzatin aslami radiyallahu anhu bañ moom taalibe ba dafa am fu dafa ñëw ne ko kayfa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wala nabi yusalli al maktubaat ana naka la yonent mi doon jullee xadiis mu ngi saxiixayn naka la doon jullee li nga xam ne mooy waxtu farata yi kayfa kaana nabi moom it neew moom même wuñ ko waxul woon lool moom moom buñ ñëwee moo tax Seydina Ali dal na def dafa jàpp ba pare ne leen gis naa yonent bi alayhi salaatu salaam na ko Seydina Usmaan ibn Affaan alayhima ridwaanul mannaan moom it loolu mun a gis na yonent bi alayhi salaatu salaam jàppee comme nii voilà ñoom loolu la woon kon Seydina Ali li mu wax radiyallahu anhu mooy ñun ñoom lool ci seenu ndax ñoom dépassé nañ mujtahid ñii ñooy ulamaul umma as-sahaba radiyallahu anhum mu ne ñun de dañoo gisoon bi aay bi wàccee mooy ni moom dafa ñoom ci seenu seetlu ak seeni xam-xam liñ am ci diine ji lañ jàppoon ne fajar la julli suba la mu ne waaye ba ni may dégg yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan keroog ghazwatu xandaq naan waqu naan shaghaluna an as-salaa salaatul wusta wa qumu lillahi qaanitiin te xadis bii gis nañ ne xadis imaam al Buxaari yi bi mu ci Seydina Ali boobu ñu tudd sànq bi ñuy débuté loolu la mooy Seydina Ali lu wér la ci moom que ni kon lii la kon mooy asr salaatul asr muy tàkkusaan loolu la Seydina Ali ibn abi taalib te liit moom la imaam ibn mas'ud ak sayna abu hurayra te lii mooy li wér nag ci madhabu imaam abu hanifa na ko noonu moom la imaam ahmad wax te li ëpp ci shafi'iyya rahmatullah alayhim ñoom it loolu lañ wax ñi ëpp ci shafi xam nga imaam shafi'i lan la wax sànq suba la jullit suba mooy salaatul wusta mais ku mel ni ñoom imaam al-Mawardi ñooñu ak ponkali Shafi'i yooyu dañu ne noonoo léegi affaire bi lenn la ndax imaam al-Shafi'i dane ida sahha al-hadith fa huwa madhhabi bu hadith bi wéree mooy sama mazhab léegi nag hadith bi wér na wér na mu ngi saxiix yi saxiixay ak yeneeni téere sunna yu leer wér këne yonent bi alayhi salaatu salaam ne julli salaatul wusta shaghaluna an as-salaati salaatul wusta ñoom de préoccupé nit ñu ci julli li nga xam ne mooy julli tàkkusaan julli ju dugg ju boobu noonu ñuy wax mooy julli tàkkusaan kon nag mu ne kon loolu mooy mujj nekk mazhab bi ndax imaam Shafi'i moo ne bu xadiis bu wéree loolu teg leen sama wax xam ne lii mooy sama mazhab kon nag xadiis bi wér na loolu moo tax li ëpp ñu ëpp ci Shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom ñu ne comme que xadiis bi wér na nag kon nag loolu mooy far mazhab bi même bu dee ne boo demee ci al umm di téere référence ci Shafi'i yi rahmatullah bu imam ash-Shafi'i boo xam ne moo ko bindal boppam ne mbir mi salaatul wusta mooy faja suba ñu ne déet malgré loolu lépp mooy li dëgër mooy li nga xam ne mooy xadiis bi wér kon nag loolu mooy ñoom ñu ne mooy tàkkusaan Ah. moo na imaam ibn abdul bar ne wa huwa qawlu akthari ahli al-athar wa bihi qaala min al-maalikiyya ibn habib wa ibn al-arabi wa ibn atiyya mu ne moom imaam ibn abdul bar ne wax jii nag ne tàkkusaan la li ëpp ci boroom xam-xamu hadiis yi moom lañu wax mu ne te lii moom la wax ci maalikiyya yi mooy ngir boo dem moo la affaire bi ngir boo dem ñu bàyyi ci ñoom dañ ne même ñi nga xam ne sax seen ngir bu loolu dañu ne noonu hadis yi moom dafa wér ñun salaatul asr mooy salaatul wusta waaw moo na imaam ibn abdul bar ne ah, lii wax na moom ta moom la wax ci maalikee yi ku mel ni ibn habib ak imaam ibn al arabi al maliki ak ibn atiya imaam al-Mawardi miñ la wax sànq mu ne wa huwa wax jii ne mooy salaatul asr qawlu jumhuuri taabi'iin majorité taabi'iin boroom xam-xamu taabi'iin yi dañ ne mooy salaatul wusta mooy salaatul asr voilà te lii nii mooy waxu sayyidatu Aïsha jëlee nañ ko tamit ci yaay Hafsa ak yaay ki nga xam ne mooy Umm Salama voilà. ku ci nekk di bindul ab te ab alxuraan di di tox eh, mooy nasax bu ñu ñu àll lay bindal ab texte ci ab kii benn euh, nu mu tudd édition bi mooy bindal la benn benn benn bindal la alxuraan nga ne boo yemee ci saar boobu xaafizu ala salawaati ala sala ani salaat ani salawaati wa salaatil wusta nag ma ko yëgal ñu yëgal leen ko ñu ñëw ne ñoo ko wa sala wa wal salaatul asr wala xaafizu ala salawaati wa salaatul wusta asr mooy wattu ci julli ak julli asr salaatul wusta bu juggu doomu di mooy julli asr kon lii lépp mooy li nga xamante ne mooy lii gën a mooy xadiis boo demee ci mu nga fa moo tax imaam alxaafiz ibn Hajar rahmatullah mu ne mu ne gis nga nag riwaaye ñoom imaam at-Tirmidhi bi ndax ñeneen ñi dafa am ñu ne euh, wax ji ne par exemple shaghaluuna an al wustaa al asri kànduk salaati al-asri mudraj la mooy kenn ci ruwaat yi moo ko ci dugal mais du lu yonent bi alayhi salaatu wax moo tax imaam al ne riwaaya bii nag Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Seydina Abi da ñëw laaj ne ko ana lan mooy salaatul mu ne ñun ne dañoo jàppoon na fa yàlla ba ni ñuy dégg yonent bi alayhi salaatu salaam mu naan shaghaluuna an salaatil wusta imaam al-Hafiz ibn ne lii nag mooy dàq waxu képp koo xamante ne nii day waxu salaatul asr mudraj la mooy dañ ko cay yokk kenn ci borom ruwaat ci ñi ñi ñi toxal xadiis bi ñoo ko doon tekkee noonu dugal ci ne yonent bi alei salatu salaam ko wax alors ko waxu ko mooy xadiis bi moom dafa dàq wax jooju teg ko ci suuf ndax Seydina Ali neer man maa dégg yonent bi alei salatu salaam wax loolu te man damaa jàppoon ne fajar la moo imaam al-Hafiz ne wax loolu waaw waaw moo tax mu ne moom Seydina euh, euh, imaam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullah alayhi euh, mu ne mu ne kon fii lay leere ne wax ji ne salaatul asri shaghaluna an salaatul wusta salaatul asri loolu waxu yonent bi alayhi salaam ci boppam a ko wax léegi nag mu ne fii nag lay leere lënt ak lëntu lëntu ak waxu non fii ngay amee aperçu aperçu ci waxu ñi ne fajar la wax jooju lu mooy dëgëroon la ndax Ali ibn Abi Talib ci boppam loolu la foogoon li gën a dëgër lakin kawnu al asr huwa al mu'tam lëf waaye nag le fait que asr al-Hafiz ibn Hajar la Shafi'i la mais dane julli këneen mbir mi asra la julli euh, tisbaar la non tàkkusaan la loolu mooy li nga xam ne moom la ñuy sukkandiku loolu mooy li gën a dëgg kon wax bi que ne salaatul asri la te insha allah léegi lii mooy li gën a dëgg foofu léegi nag buñ paree nag dinaa la nga ne waaye kon léegi xaaral xaaral bala ngaa jàll ndax yow vingt wax nga wax ñett ngay magu léegi lan ngay tontoo wax bi eh, ñoom imaam Maalik imaam Shaafi'i te tamit waxu jooju saxaaba yi ñoom imaam Abu ah, Abu Umaama ak ñooñu li ñu waxoon kenn mooy fajar dañ naan la lenn la lii la mooy ne waxu Seydina Ali bi ne moom dafa jàppoon ne ñoom dañoo jàppoon ne fajar la mooy ne loolu ñoom loolu lañ foogoon wax jooju ak ku ko wax ndax ki ñuy topp ci l'islam mooy yonent bi alayhi salaatu moom moo wax ne lii la lii la léegi mooy ak saxaaba yow saxaaba yi nga demee léegi saxaaba yi wax leen dañ naan ñoom amal ñoom am nañu ngànt këre yi dégguñu ko mais ku lay xadiis yépp ci benn nit amul ginnaaw yeneen mi alei satu salaam nit koo xam ne xam-xam bépp ni ci moom loolu moom amul waaw nit nag day am xam-xam lool ci domaine yu bari ñu naan waa ji foo ko laal mu dem loolu waxin kese la mais tekkiwul ne parcelle tierce bu ñu wax ci xam-xam bu nekk moo xam na ci dara loolu du lool de dañ naan la loolu nag ki nga xam ne mooy jàngalekat bu mag bi ki nga xam ne moom lañu suñu boroom ne wa in tuti'uhu tahtadu bu ngeen ko toppee dal di jub daal di gindeeku mu ne wa atiu allah wa atiu rasula topp leen yàlla topp yonente bi alayhi salaatu salaam mu ne wal yahdar alladhina yukhalifuuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim nan mooy tëdd ko ñi nga xam ne ñooy wute ak waxu mbiru yonente bi alayhi salaatu salaam mu dal leen li nga xam ne mooy fitna di shirk dugg leen wala lan mbugal mu tar kon nag kooku mooy ki nga xam ne mooy ki ñu topp loo te moom lañu ne walakum in qad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kaana yarju llaha wal yawmal axir kon nag kooku noonu mooy kooku la moom mu waxam ñëne mën nañ leen utal ngànt boobu waaw la'allahum lam yablughu ma al hadith amaana hadith bi dañ ko te lool sax lañ mën a wax waaw moo tax euh, yooyu ñoom yi ñu wax yépp ay këne boo seetloo moo nekk ci euh, julli la boo xam ne dafa nekk entre ñaari julli ñuy wax ci kaw ak ñaari julli ñuy wax ci suuf ak yu mel noonu këne tamit dañ ciy def xurut yooyu yépp noonu loolu mënu la faire te tamit mënu la basculer li nga xam ne mooy wax ji nga xam ne yonent bi alayhi salaam da ko wax mu leer nañ moo tax imaam an-Nawawi ci sharhul Muhazzab di al al Muhazzab bu imaam euh, ash-Shirazi ash-Shafi'i Abu Ishaq ash-Shirazi ash-Shafi'i rahmatullah alayhi li muy def shara boobu euh, moom imaam di al-Majmu' moom lu tudd al-Majmu' mu ne moom imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi alladhi taqtadihi al-ahadith sahih annaha al-'asr wa huwa al-mukhtar mu ah wax ji nga xam ne texte yëpp xadiis li nga xam ne moom lañ wañe mu leer yu xadiis yi mooy ne salaatul li nga xam ne moom lañ tànn Ah, te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër wax nañ la sànk ni imaam al-Mawardi moom alzama Shafi'i dafa ne kon nag loolu mooy nekk li nga xam ne mooy mazhab bi léegi même bu dee ne boroom mazhab bi li mu bind dafa wuteeg loolu ndax moom moo ne woon ah, moo tax ah, moom mu ne imaam al-Mawardi mu ne kenn nag du taxaw ne euh, masala bii nii Shafi'i yi dañ ci am ñaari wax moo tax mu ne wala yakunu fil mas'alati qawlan kama wahima ba'du ashaabina lool loolu imam ash-Shafi'i imam an-Nawawi imam an-Nawawi mu ne léegi mooy li imam al-Mawardi ne comme que moom imam ash-Shafi'i moom madhabam mooy ittiba'ul hadith fa saara madhab fa saara madhabuhu anna al-asl léegi kon même bu dee lañ la waxoon léegi moom madhabam day mujj comme que mooy topp xadiis yi bu ci wér loolu la wax léegi lii moo wér fopp te loolu moo wér moo ne ci sax yi moo wér fépp kon nag léegi kon mooy mooy mujj nekk mbir moo tax imaam An-Nawawi ne léegi nag loolu nag mooy war njuumte képp def def lenn ci suñu suñu mbokk yi mooy Shafi'i yi ñi nga xam ne dañ naan masalaam salaatul asr yi mooy ban julli que ñaari wax da cee am ñii ne mooy asr ñii ne ndax xawl buñ ne xawl mooy waxu Shafi'i loolu la loolu bu am solo boo xam ne imaam al al al Nawawi développé na ko ci introduction al Majmu' leeral mbiri buñ ne xawl ak wajh ak yooyu loolu lay tekki voilà xawlu buñ ne xawlu la mooy ne waxu imaam bi la léegi nag comme bi ci boppam moo ne woon bu hadith bi wéree loolooy sama loolooy sama mazhab kon dañ naan loolu waxam la moo tax mu ne kon nag fii lay leere def def lekk leen ci suñu mbokk yi naan masala bi dafa am ñaari wax amul ñaari wax dañ naan daal moom la bindoon mais loolu mooy moom da ko conditionné woon ci affaire bi wér comme kan mu wér euh, ñu ne aw zuhru la loolu moom yomb naan tekki mooy ne loolu yi feeru poids que ne dafa jafe woon ñu def ko kese tekkiwul ndax fajar tamit dafa jafee julli ah fajar boo nee tàngoor wi rek mais dafa jafee julli surtout tamit gée ak gée nit ñi dañ doon xaar di julli gée di nelaw ba aaya boobu wàcc tatajaafaa junuubuhum anil madaaji' yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an ci jàkka yi lañ doon ne julli timis ba pare. toog di xaar gée di nelaw suñu borom wàcce ci suuratu sajda tatajaafa junubuhum anil madaaji'i yad'una rabbahum xawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun léegi kon loolu mooy yooyu yëpp di wane ne tamit yu jafe la ñu wàcc escanté wu sonn julli ba pare timis di xaar gée ay nelaw di sànneeku kon nag loolu bu dee ko te metti bi rek. gaa zuhru bi metti na mais yeneen tamit metti na te loolu du tegu foofu rek ndax waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam yashghaluuna an kon loolu insha kon tey dañuy yem fii mooy ci ñetteelu wax bi te mooy bi dëgër de waxu ñoom Seydina Ali ibn Abi Taalib asadullahi al-ghalib radiyallahu ta'ala anhu ardaahu wax nañ la tamit ñu ko wax këne ñi ko wax que lii mooy mazhab bi li wér ci mazhabu imaam Abu Hanifa an-Nu'man te mooy waxu imaam Ahmad ibn Hanbal li ëpp ci Shafi'i yi comme niñ ko gis imaam al-Mawardi imaam an imaam ash-Shafi'i ñoo ñëpp Maliki yi tamit ci seen bopp ñoom imaam Ibn al-Arabi ñoom imaam Ibn Habib ñoom ñëpp tamit loolu lañ wax que ne salaatul mooy salaatul asri kon nag ci ñetteel bi lañuy yem wax naa la vingt wax la jàppal ñu ngi ci ñetteel bii ñëw ñu daal di dugg ci ñeenteelu wax bi ana lan mooy salaatul wusta ginnaaw biñ gisee ñenn ñu ne mooy fajar bu ñoom waxu imaam Maalik ak ñoom imaam Shaafi'i rahmatullahi alayhi ak ci saxaaba yi ñu ko waxoon am ñu ne mooy zuhur mooy waxu Seydina Zayd ibn Thabit ak wax bi nga xam ne mooy asr